alimamu alxafidu nnawawiyu rahimahu allahu taala mu indi beneen xadis muy xadis mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept mu ne wa an jabirin radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tad'uu alaa anfusikum wala tad'uu alaa awlaadikum wala tad'uu alaa amwaalikum laa tuwaafiqu min allahi taala saatan yusalu fiha ataan fa yastajibu lakum fa yastajiba lakum rawahu muslimun rahimahu allahu taala kon al imaamu hmm? eh, fa fa fa yastajibu lakum fa yastajibu lakum ah la yusalu fiha atan fa yastajibu lakum kon mu ngi noonu al imaamu muslim moo solo hadis bi kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa an Jaabirin mu ngi jële ci Seydina Mawlana Jaabir ibnu abdillah ibnu amr ibnu haram radiyallahu ta'ala anhu wa arda ah muy saydina jabir radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la tad'u ala anfusikum bu leen ñaan yàlla ci seen kaw ah. waaw bu leen ñaan ci seen kaw mooy ñaan lu bon ci sa bopp nit lu muy defe lool ñu ne la xaaral <laughs> wala tad'u ala awlaadikum te bu leen ñaan ci seen kaw doom yi di ñaan yàlla mere sa doom rek daal di koy ñaanal lu bon bo mu ne bu ko leen ko def de wala tad'u ala amwalikum te bu leen ñaan yàlla lu bon ci seeni alal nga ne loolu luñ koy defe man a xëril <laughs> waaw saa alal ji yal na yàqu loolu la ñuy wax xaaral rek <laughs> hein kon nag waaw léegi mu ne lu tax laa tuwaafiqu damay bañ ngeen dajeek hein minallahi ca yàlla saatan jamono joo xam ne saa boo xam ne yusalu fiha ataa muy jamono joo xam ne bunti ñaan dafa ubbeeku waaw waaw bunti ñaan dafa ubbeeku <laughs> bunti ñaan ubbeeku nga xam ne laayu minallahi saa yusalu fiha ataa boo xam ne ku lu ñu ko ci ñaan bu boobaa mu nangu moom borom bi tabaraka wa taala fa yastajibu lakum bu ko defee nag ñu nangu leen seen ñaan bu ko defee ñaan nga nga sa kaw waaw mu sa kaw ñaan bu dee sa la nga këpp bu dee sa alal mu këpp sa kaw voilà <laughs> moo ñu nangul la ko mu ne xadiis boobu rawaahu solo ko muslim al imaamu kii nu mu tudd Muslim ibn al-Hajjaj ah rahimahullahu ta'ala ah, rahmatan wasi'a kon léegi ah léegi kon est-ce que moom dong mooy ki ko solo ñu ne la déedéet al imaamu lii al imaamu kii nu mu tudd al imaamu Abu Daawuda as-Sijizi as-Sijizi rahimahullahu taala daal na koy solo tamit dinañ la wax moom nan la ko solo waaye nañ xool al imaamu Muslim non al imaamu Muslim nag xadiis bu gudd la ko xadiis bu gudd gudd gudd gudd ci kitaabu zuhd war raqa'iq baabu xadiis Jaabir at-Tawiil xadiis bu gudda gudda gudd la waaw bon nañ wax càllale bi après moom newuñ fi di wax yooyu mais fi ñu soxal ci côté bii la ñuy wax mu ne haddasanaa Haaruun ibn Ma'ruuf wa Muhammad ibn Abbaad wa taqaarabaa fi lafzi al-hadiis fi lafzi al-hadiis wa siyaaqu li Haaruun al-imaam Muslim mu ne haddasanaa nettal nañu Haaruun ibn Ma'ruuf suñu sëriñ di Haaruun ibn Ma'ruuf ah mu ne seen sëriñ bi Haarun ibn Ma'run moom moo leen nettali waaye est-ce que moom dong la mu ne du sëriñ boobu kese laa jële xadiis bi de ah ak sama beneen sëriñ di Muhammad ibn Abbad di Muhammad ibn Abbad muy Haarun ibn Ma'run mooy kan mooy Haarun ibn Ma'run Abu Ali al-Marwazi al aslu al Xazzaaz ad-Dariir al Baghdaadi Abu Ayn rahimahullahu ta'aala génn àddina 231 nekkoon fiqa imaam Muslim solo hadiis bi rahmatullahi alayhi wa Muhammad ibn Abbaad ak Muhammad ibn Abbad mu ne muy Muhammad ibn Abbad ibnu Zibriqan al-Baghdadi Abu Abdillah al-Makki nekkoon àndandoo imaam Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi génn àddina la 234 rahmatullahi alayhi wa taqaaraba mu ne jege ñoo nañ nag fi la fi lafdil xadis ci kàddu xadis bi wasiyaq waaye nee na xadis bi mu indi fii nag li Haarun sama sëriñ bu njëkk bi la ñeel qaala ñu ne haddathana Haatim ibn Ismaa'il ñu nekk leen nettali mooy Hatim ibn Isma'il al-Madani mawla bani Abd al-Mudan min bani al-Harith min bani al-Harith ibn Ka'b Abu Isma'il al-Harithi al-Kufi rahimahullah génn àddina la cent quatre-vingt-six rahmatullahi alayhi an Yaqub ibn Mujahid Abi Hazra jële kuñ naan Yaqub ibn Mujahid Abi Hazra di Yaqub ibn Mujahid al-Qurashi rahimahullahu ta'ala Abu Hazra ñi ne Abu Yusuf al-Qurashi al-Madaniyu al-Makhzumi al-Qaas mawlaahum rahimahullahu ta'ala génn àdduna cent quarante am na ñu ne cent cinquante wallahu ta'ala a'lam an Ubaadata ibn al-Waliid ibn Ubaadata ibn as-Saamit mu jël ko ci Ubaada ku ñu naan Ubaadata ibn al-Waliid moom nag bi euh, surtout Ubaadata ibn as-Saamit saxaaba bi al-Ansaari al-faqih Abu as-Saamit la tuddoon ñu ne Abul Waliid al ansaari al madani di di sëtu Ubaada ibn Saamit comme moom la tudd waaye du du du euh, al Walid di doomu Ubaada moo ko jur euh, radiyallahu ta'ala an ali Ubaada ibn Saamit ana kañ la génn àddina ana kañ la gane àddina loolu dajuma ko rahmatullahi alayhi wa radiyallahu an ali Ubaada annahu qaala léegi bon Euh, moom moom hadis bi dafa gudd parce que dana xarajtu ana wa abi natlubul ilma dane moom lii gisoon nañ ko ba ñu doon gis tarjama abul yasar ci siira bi yàggoon nañ ci abul yasar <laughs> al badri euh, muy Ka'b ibn Amr euh, radiyallahu anhu tuddoon nañ ko fii voilà <laughs> abul yasar ndeysaan <laughs> al aqabi al al badri fekk na bay'atul aqaba fekk na badar fekk na mashahid rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam daw jaloore léegi bon mu ne ne moom nii Ubaada dafa ànd ak baayam al-Walid eh, ibnu Ubaada ibnu Saamit ñu daal di dem di sàkku ju xam-xam ci quartier wi ci wàllam Sarr qabla an yahliku ñu ne yii ñii bala ñoo xaaral ñu gaaw dem profito xam nga te seen kër xam-xam la parce que seen baay seen baayu baayam mooy saxaaba bu mag bi Ubaada ibnu Saamit neewuñ man wax comme niñ ko waxoon bañ koy gis xanaa bu ma jub ñu bàyyee suñu kër ñun ñii nga xam ne. xamuñ kon ki ñu jur mooy kan yi fi caaxaat yooyu ngay dégg ñenn ñu réñ ñi di wax parce que seen baay moo doon sëriñ du ñu xam rek jàpp nañ ne dem ci ci ci feneen di jànge feneen koo xam ne xamewuñ ko woon lool wala sax xame nañ leen ko Abdullah loolu day ware ne ñoom xamuñ fiñ bokk mooy fan loolu xamuñu dara walla iyaadu billah léegi nag xadiis boobu la léegi nag bon dafa gudd après bon biñ demee dem ci abul yasar gis abul yasar après jóge ci sëy naa abul yasar <laughs> après nag ñu daal di dem euh, moom la doon wax ne fa kaana awwalu man laqina abal yasari saahiba rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu ne euh, kiñ njëkk a dajeel maag saa baay bañ génnee di dem di wuti xam-xam euh, abul yasar lañ njëkk dajeel léegi bon hadis yi na abul yasar taxul taxul ñuy wax hmm? après nee na <laughs> léegi nag bañ jógee ci abul yasar bañ jógee ci abul yasar ci lañ nag dem nag ci Seydina Jaabir ah, ah, ah, mu dem ci Seydina Jaabir ah <laughs> waaw léegi loolu la quoi mu ne summa madayna biñ paree ñoo abul yasar mu xamal leen ay xadiis yeneen saa sam xamal leen am jàngalaat tamit xew-xew ba xewoon lool mooy gone ga gëm ñëwee waaj koy roroon bor rek eh, mu ñëw di laaj ana diw eh, eh, rek waa ji dugg ci rollal gi gaa yi ne ko nekku fi mu ne ah, mu doom ji génn mu laaj ko ne ko yow doo benn xale quoi yow ana sa baay mu ne ko daa dégg sa kàddu rek daal dugg sama ron lalu yaay <laughs> amul yasar mi it xaaral <laughs> ah, <laughs> mooy hadis boobu comprendre nga mooy fàttale ko quoi bu dee foog naa waxoon nañ ko fii tamit voilà après ci la ne summa maday naa hatta atay naa Jaabir ibn Abdillah fii masjidi après ma sa baay man Ubaada ibnul Walid ibn al Ubaada ibn Saamit baayam mooy Ubaada mu ànd ak baayam al Walid léegi radiyallahu anhuma comme quoi gis nga di uti xam-xam ànd ak sa waaw salaf yi loolu da leen a yóbboon waxoon nañ la ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Aysa doon toog yeneen saa yi Seydina Abdullah ibn Omar ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mooy loolu. mooy di normal waaw parce que boo ñëwul jàng ak sa doom de toute façon léeg xam-xam boobee soit nga jàngale ko feneen wala mu wuti ko feneen te loolu lépp ay coono la nga ànd ak moom ngeen xam ne yaay baayam waaye yéen a bokk ay sëriñ sàngam waaw loolu ñu xamul xam-xam rek ñoo jàpp ne problème la wala di dàq gone yi wala bañ a ànd ak ñoom fa nga xam ne fa nga wute xam-xam muusoo voilà muusoo parce que yow loolu dina tax moom mu téelaw Euh, bëgg xam-xam deel tee yeewu door ci ab ay buntu teel a xaris mi gin koo neex ak alquran ak li jëm ci jàngale yooyu quoi léegi nee na kon ñu biñ jógee ci euh, abul yasar ñu daal di dem continuer suñu yoon ba léegi ñu ngi ci uti xam-xam ci saxaaba yoneen saa salaam ah ci lansaar yi bala ñuy génn àddina lee na euh, léegi mu ne ci lañ wéyee daal di dem ba agga ba agsi Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma fekk ko ci masjidam ci jàkkaam mooy waa Banu Haram waaw seen jàkka bu ñu xam la fële boo demee madinatul munawwara ala saakini afdal salaatu wassalaam côté xam ndax am na masjidu bani haram mu ngi foofu <laughs> ca masajidu euh, sab'a ya foofale masjidu bani haram waaw nee na ñu ñëw fekk fa sëy naa jaabir ci jàkkaam fekk muy jullee benn yére quoi après bon loolu taxuñu jóg après nag euh, bi ñu mu mu ñëw ah, bon am na lu fa xew wax après euh, léegi après nag mu ñëw mu ñëw di leen nettali nag ne leen sirna déggul hadis bi fii la commencé mooy hadis la bu gudd sirna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fii ghazwati batni buwaat wa huwa yatlubu al-majdi ibn amr al-juhani <laughs> waaw fay xam naa ne waaw <laughs> ay waay ay waaw baax na <laughs> waaw a ne ah, non grawul yow kay xam naa li nga bëgg a mooy ne eh. <laughs> mooy tay nga eh, étalé wu ma ne la non non non non du ma nekk di étalé wu ah. neewu ma ci neewu ma di euh, di di étalé wu du ma ci étalé wu inshallah <laughs> may siira Eh, eh, mooy siira la mooy siira la voilà mooy siira la <laughs> waaye baax na mais on va pas s'étaler trop insha allahu taala hein kon mooy eh, mu nekkoon dañoo jóg dañoo dem sûrement waaw waaw ànd ak ki nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii ghazwatin jëm ci xare boo xam ne batni fii ghazwati batni Buwa sa biiru Buwa kat la doon sekku wa huwa ta moom yatlubul Majdi ibn Amr ka yeneen saasam ko ko taxoon a jóg mooy Majdi ibn Amr al waaw ni moom la ñoom imam mini sax ñii ne Makhshi ibn Amr ñii ne Majdi ibn Amr waxoon nañ ko fi voilà ba ñuy wax <laughs> voilà al nekkoon kilifaay Juhayna moom mii la Abu Sufyaan fekkoon keroog ca teenu Badar bi ñëwee ne ko waa Majdi hal ahsasta shay'an maj Majdi ne ko ndax yëguloo dara benn eh, eh, lu xaw a lu xaw a eh, daal ñàkkat wuur ci atmosphère bi waaw <laughs> ci alentours yi moom mii la Majdi ibn Amr voilà léegi moom la yeneen saa saam doon doon uti léegi bon mooy boîte bo bo loolu taxawoon nañ ci ci siira bi parce que bi ñuy tàmbale xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam hmm? muy ghazwatu Buwaat imam nisa dana woon summa ghaza rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi shahri rabi'il awwal yu boobu dane moom yuridu Quraysha moom bu dee imam ni eh, Isaaq dane ginnaaw gi yonent saa sam xare mooy Abwa ginnaaw Abwa wax mooy xare bu njëkk bu mu xare après Buwaat a ci tegu eh, ginnaaw gi mu xare ci weeru rabi'ul awwal weer wu njëkk wi rabiul awal kan la kan moo ko taxoon a jóg yuriidu Quraysha Quraysh la doon moo njëggum waa Quraysh mooy comme weer wi ñu nekk rabiul awal non pas rabiul waaw waaw bii comme bee ñu nekk rabiul awal yeneen saa salam muy weeru gàmmu jublu woon waa Quraysh la doon la doon la doon la doon bëgg euh, la doon kii euh, kii nu mu tudd euh, këyiri ji parce seen ndigg yi ñu doon jël doon ko dem di caravane yi ñu doon dem ba pare jëlaale alalu jullit ñi lañ doon lañ doon yaxantoo <laughs> bi leen borom bi joxee ndigal ñu daal di mën a nangu seen alal eh, imam ibn Hisham ne moom nag mu ngi as-Sa'ib ibn Usman ibn Maz'un di doomu Usman ibn ki ñu njëkk a denc Baqi' doomam eh, moom la yoneen saa defoon mu daal di toog yoral ko intérim bi foofu la ca Medina imam ibn mu ne hatta balagha Buwaata Buwaata wala hatta balagha Buwaata min nahiyati radwa thumma raja'a ila al-madinati wa lam yalqa kayda fa labisa fiha baqiyata shahri rabi' al-akhir wa ba'da jumada al-ula al-imam ibn Ishaq mu ne ginnaaw gi rahimahullah yeneen saa sam dem ba ak bërëb biñ naan buwaat ci côté fi nga xam ne mooy radwa ginnaaw gi mu dellu Medina te dajewu fa ak dara mu daal di fay sax li nga xamante ne li des ci rabiul axar mu fa la ko fekk ba deuxième rabiul bi ak lenn ci jumaada léegi bo imam ni sax loolu la wax mais fii da ngay gis euh, bon te loolu bañ koy gis waxoon nañ ko foofu ne la bon affaire bi lenn la mooy yeneen saa salam deux pierres deux coups la woon mooy Quraysh la doon ute mais da doon feetuwaale da doon ukkiwaale tamit maj gi mooy comme li kii wax nii euh, ki nga xamante ne mooy euh, ki nga xam ne mooy Majji ibn Amr nga xamante ne eh, eh, mu ngi noonee ah ah wallahu ta'ala a'lam ah <laughs> léegi eh, kon fii en tout cas kii loolu Seyna Jaabir radiyallahu anhu nee na léegi nag lan lañ doon demee mu ne wa ya'taqibuhu min al-xamsa wa sitta wa sab'a mu ne mu ne gëléem yi dañ ko doon awante ñaata nit cinq wala six wala sept personnes ñooy awante gëléem de façon ba Badar ay loolu la woon naa gars yi matériel doyul woon noonu lañ doon mu ne fa daarat uqbatu rajulin min al-ansaar ala naadih léegi nag bi nga xam ne ci la wër soo xam ne bu kii waree wàcc jox keneen mu war léegi nag ba mu ñëw ci benn mu wër ba agsi ci benn ci ñun alhamdulilah ci wàllan faar koo xamante ne moo waroon a war ci gëléemam parce que nekkul ne maa moom gëléem gi ah non le reste vous marchez ah non c'est pas ça après da ngeen di da di awante waaw <laughs> léegi nag bi nga xam ne ci la euh, tuuram ñëw ala naadihin lahu ci gëléem goo xam ne moom moo ko woon fa anaaxahu mu yësal gëléem bi fa rakibahu mu war ko summa ba'athahu bi bi mu yësalee gëléem mooy gëléem gi wàcc mu yéeg après nag mu summa ba'athahu mooy mu dóor ko ngir mu jóg quoi fa talad fa taladdana alayhi ba'd ba'd taladdun léegi nag mooy affaire bi daal di jóg yéex ci moom quoi gëléem gi voilà yéex génn yéex koo xamante ne nii Euh, moom moo moom la naan taladdan alayhi ba'da at-taladdun waaw taxaw buusewul <laughs> léegi nag waa ji lu def rek waa ji rëbb gëléem gi <laughs> waaw mais bi mu defee noonu dana ko fa qaala shah mu ne ko shah mooy comme li ñu naan alik fas bu lee fas alik mooy ni ngay wax ngir mu jóg mu ne ko shah la'anaka allah waaye yal na la yàll rëbb yeneen saa sam dégg fa qaala rasulullah yeneen saa sam sallallahu alayhi wa sallam ne man hada al-la'in ba'ira ne kan mooy rëbb euh, gëléemam foofu qaala ana waa ji ne ko man la moo yeneen saa sam daa dégg kàddu bi dégg na ku ne shan la'anaka Allah te xam na ne gëléem gi lay wax yeneen saa sam ne kan mooy rëbb gëléemam foofu waa ji ne ko man mii la yow ndawal alayhi salaam qaala inzil an yeneen saa sam ne ko wàccal gëléem gi fala tashab naa bi mal'un bul ànd ak ñun ak bàyyi ma boo xam ne da nga koo rëbb ba pare waaw dabba boo rëbb ba pare moom bu mu ànd ak ñun ñuy dem di xareel yàlla mukk waaw delloo de delloo waaw ba pare nag ci la waxe ne laa tad'u ala anfusikum bu leen ñaan ci seen kaw wala tad'u ala awlaadikum bu leen ñaan ci seen kaw doom yi wala tad'u ala amwaalikum bu leen ñaan ci saw seen kaw alal yi laa tuwaafiqu damay bañ ngeen dajeek minallahi ci yàlla saa'atan saa muy jamono joo xam ne waxtu woo xam ne yusalu fiha ata dañ ko fay laaj ay ñaan yoo xam ne ku ko ñaan mu nangu fa yastajibu lakum bu ko defee mu nangu leen ñaan googu nga ñaan te ñaan gu baax voilà nii la ko al imaamu muslimu abul xusayni daal di indi léegi al imaamu abu daawuda kanta moom euh, al imaamu abu daawud as-sijistaani rahimahullah moom itam soloo na ko waaye eh, al imaam Abu Daawud rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabu salaa baabu nahyi an an yad'uwa al insaanu ala ahlihi wa maalihi mu ne haddasanaa Hicham ibn Ammaar wa Yahya ibn al-Fadl wa Souleymane ibn Abdirrahmaan al-imaam Abu Daawuud as-Sijiziyu as-Sijistaaniyu rahmatullahi alayhi mu jëlee xadis bi ci ñetti sëriñam mu ne haddasanaa nettali nañu Hicham ibn Ammaar suñu sëriñ di Hicham ibn Ammaar radi rahimahullah ibn Nasiir ibn Maysara ibn Abaan as-Sulamiyu rahimahullah dimashqiyu al-muqri rahimahullah génn génn ad gane àddina cent cinquante trois génn àddina deux cent quarante quatre rahimahullah du ko dëggula woon jàngalekatu alquran moom mag euh, euh, euh, rahimahullahu taala waaye moom mujj gi da doon def talqiin mooy bi mu nekkee mag mooy day ñëw ñu ne ko yow sa sëriñ sàngam moo la woon nangam mu ne waaw saa muy vérifier affaire yi moo tax euh, xadiisam yu njëkk yi ñoo gën a wér comme l'imam taqrib borom taqribu tahdhib al imam al-hafiz ibn hajar wax rahimahullah mu ne hisham kon kooku mooy hisham ibn ammar rahimahullahu ta'ala wa yahya ibn al-fadl ak yahya ibn al-fadl as-sijistani rahimahullahu ta'ala kañ la gën a àddina kañ la gën a àddina dajuma ko waaye maqbul la borom taqribu tahdhib wax ku ñuy nangu ay waxam la bu dee am na ko taaba wa Sulaymaan ibn Abdurrahmaan ak sama beneen sëriñ di Sulaymaan ibn Abdurrahmaan ibn Iisa ibn Maymuun at-Tamiimi Abu Ayyuub ad-Dimashqi gane àddina 152 génn àddina 232 euh, euh, nekk saduuqun yuxti ku dëggu la waaye da doon juum léeg-léeg qaalu mu ne ñoom ñëpp nee nañ haddathana Hatim ibn Isma'il gis nañ ko fee mooy hadisu imam Muslim bi ci moom mii la jaar rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Yaqub ibn Mujahid Abu Hazra moom it gis nañ ko ci mooy jàllale ba goog dem na ba ci Sayyidina Jaabir an Ubaada ibn al-Walid ibn Ubaada ibn Saamit radiyallahu anhuma an Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam laa anfusikum wa laa tad'uu alaa awlaadikum gis nga mooy comme bi wa laa tad'uu xadamikum mu yokku fii te bu leen ñaan yàlla ci seen ñi leen di liggéeyoo amum mbindaan wala koo xam ne moo leen liggéeyal mu defal la di sa fóon mu bon mi yàlla la yàlla nangam déet wal iyaazu billaah wala tad'uu wala sa surga sa tool bi nga ñëw arrosé bi def na way waaye wu ñoo doon arrosé yi yow yal na lan déet loolu la leen saa sam di wax euh, ñaan yàlla ci ala xadamikum ci ñi leen di liggéeyal patron nga ñi lay liggéeyal ñëw ñaan yàlla déedéet boro yore saa sam nee na déedéet voilà bu leen ñaan yàlla ci seen kaw alal yi voilà <laughs> loolu dinañ ci ñëw lañ la wax laa tuwaasuku damay bañ ngeen dajal minallahi tabaraka wa taala borom bi nga xamante ne màgg na te kawe na tedd na màgg na barkel na ta kawe na sa'atan naylin saa boo xam ne bu ñuy nangoo ca saawa boobee lépp ñaan la lépp loo ko waayu ñaan mu may la ko fa yastajiba lakum boo ko defee ñu daal di leen di nangul am na fa yastajiba lakum am na fa yastajibu lakum ñaar yi day dox abu daawud al imaam abu daawud mu ne hadha al hadith muttasilul isnaad mu ne hadith bii nag pour leeral bul jàpp ne eh mais est-ce que Ubaada ibn al-Walid ibn Ubaada ko est-ce que gis na Seydina Jaabir ko est-ce que gis na Seydina Jaabir ibn Abdillah loolu nag mu la koy leeral ne la ndax Ubaada ibn al-Walid ibn Ubaada laqiya Jaabira daje na Seydina Jaabir te leeral na ci hadis bi radiyallahu anhu loolu wér la bul jàpp ne hadis bi daa amul benn rupture bu wér voilà kon kon hadis baa ngi léegi. <laughs> ah léegi kon ñu taxaw ci léegi euh, ak suñu lëkkaale buntu bi dax ay masala yu wute ci lu ñaan mooy fii imaam indi ko fi ngir leeral ñu ne no ñaan nag li muy baax baax na nga dem attention di ñaan yàlla parce que ñaanal ñaanal nit yàlla ak ñaan yàlla bu ko wolof waxee bokkul ñaanal nit yàlla mooy lu baax nga ko ñaanal buñ la ñaan yàlla alhamdulilah mooy ñaanal ko lu bon lool nag mooy tadu ala la taddaa ala mooy ñaan yàlla ñaanal lu bon diw wala boppam wala keneen yonent saa sax nag di ñu mooy tadakuloo kenn gis nga képp ku jàpp ne ñaan awut solo yooyu dëgëruwut yooyu nangam ak nangam ah attention de parce que bés boo tombé jamono joo xam ne ju yàllay nangu ñaan la amul boo tax loolu lañuy ñuy xamee kon ñaan c'est pas obligé nit ki li muy ñaan. mu am ci xam nga léeg-léeg lu mel nii nii nit ki lay nekk day mer waaw loo xam ne moom ci boppam bu ko defee après day rucc waaw day wax yoo xam ne après bu ko defee mu rucc loolu dàqantewul ak dara ñu nangu sañaal amul ne waa bala ñoo nangu sañaal il faut nga nekkoon concentré wu nekkoon ku ko ci jublu nekkoon koo xam ne looloo taxaw a jóg non non non bu dee da mer wala am ko la def lu nga ñaanal loolu même sa bopp nga ñaanal sa bopp lu wóor na boo tombeek guntu ñaan ubbeeku dañuy nangu sa ñaan gi te ci kaw lay këpp te xam nga ne moos boo toogaatee rek yow laata ñaan gi nangu bu dee du ñaan bu nangu ci saase di nga rëccu ne ah nangam moo tax loolu day war a ne kon ay nekk fi walla tayu ko woon loolu du ci dara ay tayu ko woon kon nag laa tadoo ala anfusikum bu leen ñaanal bu leen ñaan yàlla ci seen kaw loolu mooy lan waaw ñaan yàlla nan la nit di ñaanale boppam lu bon waaw waaye yal naa alkooy boo tax deele am ku gaañu seen seen mbokk nga dem naan waay waaye sama asamaan ak suuf dem naa waay waay dundu gi lu muy jariñati waay dundu gi lu muy safati waay waay yal naa ci topp ah wóor na yàlla boo fekkee buntub ñaan bu ubbeeku la yàlla lay may yaay nga dee après <laughs> waaw te yaa gën a xam ne bu boo mën dee topp ci bon. waaw wala yal naa alkooy waaw waaye waaye alkande ñeel na ma yal naa alkooy ah attention nga nag yow loolu lañ lay tere <laughs> waaw waaye waaye yal naa toskare nu ma mën a defe lii waaye toskare ah sa waay attention de loolu la la yeneen saa saa wax ne bés boo fi dajeek buntu ñaan bu ubbeeku dañ la koy nangu na ah. <laughs> waaw kon yooyu la waaw waaw <laughs> dangay gis nit ñu mel noonu amuñu benn estime de soi estime seen bopp waaw tout le temps ñuy xool lu keneen am lu keneen yor ak lu luñ yor la ñu xool seen xaal man de sama dund bi waaye dund kasara gi may dund waay waay dund gi nangam ak nangam ñaan sa bopp waa baax na <laughs> kooku sant yàlla bu day xunnu kese tax xunnu lan la wàññi wóor na yàlla wàññiwul dara wàññiwul dogal de saagawul dogal day yekku ñaaw kese ak ñaawaay lay yokk waaw waaw kon nag ñaan sa bopp bu ko def mooy tondaku leen wala tadoola awlaadikum bu leen ñaan yàlla seen doom yi xam nga da gis parents yoo xam ne dañuy mer seen doom def dara ñu ñaan waaw waaw maa ngi rëcc wax lu ma la jure bu ma xawoon lii la bëgg a juddoo laa lay xoj nga dee <laughs> waliyasu billah wala bala dara dalee nar waruma ci woon sonn ci ci di la yóbbu hôpital ak a faj bu ma xamoon ne nii ngay mujjee rayoon naa la bu yàgg xojoon naa la bu yàgg nga diyee waaw yal na la toskare daal di ñeel foo di nekk xam nga euh, juréy ji ar lu ko daloon <laughs> juréy ji juréy ji lu ko sonaloon mba ndaxa ndaxa ñaana ña kii la nun tudd Euh, jaamukatu yàlla bu mag waaw waaye waaye lan lan moo ko daloon ñaanug yaayam ñaan ñaan yàlla yaayam waaw ñaan yàlla yaayam moo ko daloon da ngaa fàtte gisoon nañu hadis boobu saway hadis deux cent cinquante neuf baabu fadli da'afati da'afatil muslimin juréy ji ar-rahib jaabukatu yàlla bu mag boobee ci waa banu Israël mais ñaanu yàlla yaayam moo ko ñaanoon yàlla waaw <laughs> ndax lan yaayam dafa ko woo waaw dafa ñëw di ko seet di ko woo soxla ko na wa juréy ji gisoon nañu ba mu utee fa mu xam ne fa lay jaamu yàlla sawmaa fattaxada sawmaa fa kaana fiiha faatatu ummuhu wa huwa yusalli yaay ñëw fekk ko muy julli fa qaalat mu ne ko yaa Jurayj yow Jurayj fa qaala Jurayj ñu naan yaa rabbi ummi wa salaati ay borom bi ah sama yaay ak may woo waaye sama julli ji ma ne nu may def continuer julleen yaay ji dem ak xol bu jeex ca suba ga mu dikkalaat ko fekk ko fa muy lëloo ca ah fa mu fa mu fa mu fa mu fa mu fa mu isolé daal di fay wét bàyyi nit ñi nekk foo fële di fa jaamu yàlla yaay ji ñëwaat ne ko waat yaa juró yi ji yow juró ji juró ji waxati la mu waxoon ay waay ay rabb ummi wa salaati ay waay saa borom waaye nu may def ak saa yaay ak may woo ak julli ji ma nekk nu may def fa aqbala ala salaate mu dëgmal ci ba nga xam ne nag ñetteelu fois bu yaay ji dikkalaat ko mu waxaat loolu fekk yépp da doon julli mu woowaat ko mu naan ay rabbu ummi wa salaati jublu ci julleem yaay ja ñaan ko yàlla nag ne allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisaat waaw <laughs> waaw waaw ne yàlla gis nga juróomi sama doom ji boobu léegi maa koy woo ñetti bés a saa bu ma ko kiiwee mu ne day yow lay jaamu nekk rek bañ maa faale yal na bu ko faat lu dul mu am problème ak njaalookat yi <laughs> prostituées yi yal na amat ak ñoom problème boo xamante ne nii bu rëy lay doon <laughs> mooy malgré li muy nekk jaamu jaamu katu yàlla ñaanuk yaayam goog da ko dal waaw moo tax yonent bi alayhi salaam ne fatazakara banu israilu banu israila Jurayjan wa waa banu Israël ñu bokkoon daal di ne di di di naan waa Jurayj ci moom kookoo baax moo mën a jaamu yàlla nangam ak nangam léegi am benn jigéen ne mu am benn jigéen boo xamante ne ab prostituée la imra'atul baghi nga xam ne nag dake boole woon am taar bu gaaw waaw taaru ko kaay leen ma taaru googu ba pare ab jaaykatu boppam la mu ne waa banu Israël moom juree ji ngeen di wax in shi'tum la'tinannahu bu leen soobee juree ji neen dangaa mën a jaamu yàlla bu ngeen bëggee dinaa ko fitnaal ba tàbbaloo ko ci njaaloo gaa yi la ay wat essayel juree ji moomu saay fata'aradat la ndaw sa dem daal di koy fitnaal bëgg koo fitnaal faalewu ko jubluwul sax ci moom waaw

mu dem dikkal benn kat boo xam ne moom da doon ñëw di sàmm ay juróom ci suufu euh, euh, monastère bi nga xamante ne moom la juree ji defoon mooy lël lëlum ba fa mu ko defoon fa mu la fa tabaxoon di fa lëlu am na benn koo xam ne ab sàmmkat boo xam ne ay juróom foofu la ko doon indi ndaw si daal di dem foofee waaw fa am kanatu min nafsiha daal di jox boppam na waajoo mu àgg ci moom fa waxa alayha joteeg moom jaaloog moom ba mu ëmbee nag am doom ne waa banu Israël la ma leen waxoon du Huwayl bin Jurayj sama doom ji ci Jurayj ji la jógee ah ji ci boppam moo ma tooñ li ma fii di wax moo ma ëmb bii ci Jurayj ji laa ko jëlee gaay ne ah ñoom itam yàkkamti daal di eh, nekk ñoo xam ne dañoo prudent wul quoi ci saa sa dem waaw fastanzaluhu wa hadamu sawma'atahu jël way fekk ko fa nekk kay wàcc ko waa ji may ko xamuy expliqué yow yaa bon ndekete sa lulu gii di kii ñu naan jaamu yàlla ndekete li nga fi ne ho xoola ndaw si ni ko tooñe waaw ñu ma déet gaa yi pamti pamtee ko daal di rajaxe dammaate toj li nga xam ne mooy lëlëm ba fa muy fa muy jaamoo yàlla jàpp ko nag di ko dóor ñii di fëgg kay kurpeñ ñii di kaj ah fa qaala mu ne leen mais yéen waaw lii ngeen may def nii lan mooy problème bi lu xew xaalu ñu ne ko way yow muy tay tay lu xoolal moo ganay da di ameen ba nga yënga lan lan wala lan nañ ka ngana lan way yow yaa ngi nii ah yow yaa njaaloog njaaloo kat bee kii bi kii prostituée bee jaay ko du boppam bee mu jur doom ji mu jur ci yow mii la yaay mbayam ma juree ji ne leen waa may leen ma ana ana ana liir bi am na doom ñu ne ko waaw way gaw way gaw ay mu ne leen ay na sobi bi ana gone gi ana bébé bi gaa yi ne andi leen bébé bi rek ñu xool lan lay def muy dof dof lu fii ah ñu andil ko <laughs> mu ne leen dawni hatta usalli ah ñu ne we mu ne leen waa ba du leen a bàyyi bokk ba mu julli ñaari ràkk ju may leen mu mu julli may leen ma rek dama leen koo gaa yi may ko mu julli bi mu jullee tourné mu dikkal riir bi fi ñu daal di euh, fi ñu mu daal di jam baaraamam ci biiru liir bi waqaala mu ne ko yaa xulaamu ee eh, yow bébé bi yow mii di bébé bi liir bi man abu kan mooy sa baay qaala fulaanu ni ro'i bi bébé bi wax ji abdullah alhamdulillah sayyidina isa inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani ah moom waxoon na bi mu nekkee bébé waaye kii wax na bébé bii wax na waaw <laughs> moo ne fula bébé bii da ne fulaanu ni gone ga nga xamante ne nii unooy waaj a nga xam ne mooy sàmmkat bi nga xam ne mooy sàmm ci wet aux alentours de sawma ak yii nii moom mooy mooy diw wax diw xam nga loolu day leer sàmmkat bi léegi nag gaa yi nag xam ne é ñun ëppal nañu le fa aqbalu ala jurayjin yuqabbiluna ñu léegi kañ doon kaj ji di ko fëgg ay kurpeñ ak kaj ak bule ak mbëkk <laughs> léegi nag ñu daal di ñëw ci moom nag di di ko di ko fóon nag waaw di ko raay nag waaye bi bihi waqaalu ñu ne ko ñu ne ko ñu ngi jéggalu de ñun ñoo poloon de nab nii laka sawmaataka min dahab léegi da ñuy permettre comme que ñoo la yàqal sa fi nga fi nga doon lëloo sa bâtiment bi nga defaroon fii di fi jaamoo yàlla sa fii léegi dañ la koy tabaxaatal ci li nga xamante ne moo ci or mu ne qaala laa u'iduha min tin kama kanat mu ne leen déedéet pas ci or delloo leen ko rek ci ban na ma ko defe woon nam nekke woon fa fa'alu ñu def ko waaw kon nag <laughs> waaw bon beneen beneen bébé bi wax mooy kii ki yore saasam teg waaw <laughs> mère bi doon nàmpal doomam benn waay robb boo xam ne warkat la waaw ci benn waay bu ceene jàpp ba pare rafet waaw yaay ji naan ah borom bi yal na nga def sama doom ji mu mel ni waa ji doom bi liir bi bàyyi ween wi ah, <laughs> xool waa ba waaju xool ko mu ne borom bi yal na bu ma def ma mel ni kii daal di continuer waat di nàmp <laughs> waaw kon nag mu ngi nii quoi kon lii lu am am solo kon lii lañ la li bëgg a mooy jure ji. lii ko dal jot nañ koo kaj ci kanam jot nañ koo duur ay kii ba pare yàq réputation wam mooy média yi rek gis nga gars yi bala ñoo nekk di vérifier est que li li ndaw sa wax dëgg la am dëgg yow moom sam der yàqu na ba pare te après ñii wax nañ ñii ñu ngi réparer réparer nañ mais yow li mbir mi mooy day tas léegi ak monde bi nga xam ne lépp ça passe sur internet moo gën a gaaw kaay leen ma gaaw te buñ pare yow bu ñuy bu ñuy excuse wu te suuf gannaaw journal ba pour ndaw nañ koy bind alors que ala une lañ la defoon waaw au lieu ñu defar ala une lañ waxoon du dëgg <laughs> duñ ko def de ba pare bu ñu leen waxee ñu ne on on s'est ah. yëpp yoo fi caaxaan la xam nga ne moos ba ngay yàq daram na nga ko defe woon ak bi nga ñëwee ne da nga koy rétablir bokkul waaw mooy loolu lépp lan la ko jële mooy ñaan yàlla goo xam ne moom la yaayam moom durée ji ni roxe ba ñaan yàlla goo xam ne moom la ko yaayam ñaanoon kon nag loolu lu jara bàyyi xel la moo tax lu jara def attention la ah. waaw moo tax yonent bi salaam ne bu leen ñaan euh, ki nga xamante ne mooy ci seen doom yi bu leen ñaan seen doom ñaan yàlla seen doom yi wala tad'u ala awlaadikum waaw mere doom ñaanal ko loo xamante ne day yàq aveniram waaw yal na bul tekki dara ci kaw suuf yow waaw yal na boo màggee yal na nga nekk koo xamante ni nii ñépp ngay soxlaal yaa ngi ñaanal sa doom loo xam ne bés bu ko yàlla nangoo yow ci sa bopp bu yàlla guddalee sa fan di nga toog naan sama doom ji mënaluma dara nangam ak nangam ndeke yow la ah sa ñaan gu yàlla nangu la wal iyaazu billah comme quoi ñaan ni muy ma ne euh, euh, euh, Euh, euh, loo xam ne dogal bu yàlla dogaloon ne noonu lay demee ni muy kiiwee waaye borom ne bu leen ko def bu leen ko def moytulu ko leen wala tadu ala awlaadikum waaw yal nanga silmaxa yal nanga nga nàngam waaw yal na bul tekki dara waaw ni nga tàngalee sama xol bi yal na yàlla di tàngal sa xol foo toll wala iyaadu billah xam nga loolu doore euh, daa meroon rek déedéet loolu du excuse wax naa la loolu bu tombeek lii la leen saa sam di wax li ma leen di bañal la tuwaafiqu min allahi saatan yusalu fiha ata fa wala fa lakum ñu nangul leen mu tombeeg saa boo xam ne dañ ci nangu ñaana ah. bu ko defee ñu nangu attention kon waaye mu ne wala tad'u ala amwalikum bu leen ñaan ci seen kaw alal waaw bu dee imaam Abu Dawud dafa jëkk a teg wa tad'u ala xadamikum bu leen ñaan yàlla seen ñi leen di liggéeyal seen xaadim yi seen mbindaan yeek ñi leen di seen booy yeeg yooyu waaw mooy li loo sànq sa def lu dul noonu rek ñëw di ko rëbb ah wala póob mi nee nga setul waaw te léeg-léeg sax da nga koo bëgg a tàppaas dàq ko rek bañ koo fay eh, lu mat ndax noonu nga fi nekk maire bu bon nga ñëpp la xam jarul ngay jaay ak ak bir ajaratu doo tus voilà ñëpp xam nañ ne jukka yu yées nga yor janq boo yor nii ngay def bu fay gi da koy jël mu kii ñaari semaine nga tappaas ko fay ko lu ndaw naan ko ndax lëgëyoo lépp utiwaat keneen di def noonu tasa doom yee gën a buccate ko ci kër gi gën a réew waxu leen dara wal iyaazu billah ka foog ne loolu dina la ci génne waaw seen surga yeeg seen yooy bu leen leen ñaan yàlla ak ñaam yi jaam bu leen ñëw di ñaan yàlla seen jaam yi ndaar que service liñ def neexu la wala bokk la leen waxoon santoon na leen def ko defuñu ko déedéet yow yal na la yàlla rëbb rek wal iyaadu billah bu ko wax wala tad'u ala seen alal yi bu leen ñaan seen alal yi comme waa ji gi mu am gëléem sa alal la sa fas wi sa oto bi waaw yor sa oto di dawal di dawal ba ci autoroute bi rek moteur bi fay nga ne oto bi yaay koy yal na ko yàlla rajaxe rek te bu koy rajaxe boo nee ci biir nag bu yàlla nangoo ñaan baax na benn bés nga koy yor benn camion ñëw dër la gaa yi naan oh quel atroce quel quel mort atroce ndekete yoo moo ko ñaanoon boppam ah, moo ne woon yàlla na yàlla mokoñe oto bi te moo xamul ne mooy dawal oto bi di <laughs> moo tax yooyu yëpp ay waxi njaaxum la wala sa fas wi comme kii rëbb fas wi sa muy kii mu ne laanakallah yàlla na la yàlla rëbb yooyu saa sam dellu la moom dellu delloo ko bul ànd ak ñun loo xam da nga ko rëbb waaw kon nag loolu la quoi waaw kon loolu sa alal sa oto sa kii dugal waaye vélo bi kii rek waaye yow seen bi daal di deñ kay ci boo xam ne mu ngi seddu guy ngay appréhender waaye bu ma waree wàcc solu may gant bala ma koy defar rek sama loxo yi day congelé rek nga saaga vélo bi kay daal di loolu bu ko def sa alal la waaw waaw man sama tool bii man daal tool bii tool bi yéesa ngi rek wax lu ñaaw ñaan ah man daal lépp lu ma ci def du génn dara déet waaw waaye boo amee sa jaam sa alal la xadam la waaye jaam la sa alal la bul ñaan yàlla yow am lu ñaawoon ndax li ma leen di bañal mooy loolee la tuwaafiqu min allahi tabaraka wa taala saata naylin fiiha ata fa yastajiba lakum kon nag xadis bi xadis bu am solo la waaw waaw ñaan bu bon kon yàlla do koy nangu wa ah <laughs> yaa ñaanal sa bopp ñaanal sa doom ñaanal sa kii waaw loolu naa dal de waaw gis nga yaay juróoy ji li mu ñaanal juróoy ji radiyallahu anhu ah wallahu taala alam al imam al hafiz mu teg ci hadis boo xam ne gisoon nañ ko dañ koy tudd après ñu daal di tej insha allah muy hadis 1498 mu ne waan abi hurayrata radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a rawahu muslim rahimahullahu ta'ala al-imam al-hafiz an-nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'a mu ndi hadis bi mu ne wa an abi hurayra mu ne mu ngi jële ci Seydina wa Mawlana Abu Hurayrata radiyallahu anhu ah. mu ne anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na qaala nee aqrabu li gën a jege ma li nga xam ne yakunu lay nekk al abdu jaam min rabbihi li gën jege boroomam mooy wa huwa fekk xaal bi nga xam ne lay nekk saajid aji sujud kon nag faasiru bari leen addu'a bari leen lu ngeen di ñaan yàlla ci seen position sujuut yi mu ne rawaahu muslimun al imaam abu al xuseyn muslim ibn al xajaaj moo ko solo xadiis bi romboon na xadiis bi nga xamante ne nii mooy mille quatre cent vingt-huit ci chapitre deux cent quarante-quatre baabu fadli dhikr wal hassi alayhi foofu lañ ko gisoon tooxoon nañ ne dina ñëwaat xadiis mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit mu ngi nii walilah alhamdu xam minna moo tax lépp lees ci waroon a wax yow mii nga xam ne ay fay mooy waxoon nañ ko foofu léegi xanaa len dong lañ ci yokk mooy bu dee am na luñ ci yokk mooy que ne lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy masala bii mooy dalay waxal fii fii masaila fi fi du'a ay masala yu dispersé yu wuute ci wàllu ñaan mooy am na bërëb yoo xam ne fa la ñu gën a yaakaare nangu ñaan te foofu xaminun comme lo an yustajabu lakum voilà mooy fa ñu gën yaakaare yeneen saa saa ne nit ki fi muy gën a jege boroomam mooy fekk position sujjóot kon nag jamono jooju profitool ngeen bari ci ay ñaan sa ñaan sa diggante sa boroom sa ñaan sa diggante sa boroom ak alaaxira ak àddina ak lépp lépp bul bàyyi dara lépp lu saxal dem ak surtout ñaan yi nga xam ne ñooy yu matale yi waaw dee ko fa bari tey ñaan kon loolu mooy lëkkaale kon boo amee bërëb boo xam ne ash-shari'u alayhi salaam moo ñu xamal ne bërëbu nangu ñaan la bërëbu profité la promotion la comme niñ ko waxoon wallahu ta'ala alam kon dañuy yem nii ñëw ñu gis xadiis bu ci muy xadiisu hmm, mawlaana Abu Hurayra ba léegi inshaa Allahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa oh, sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin